solo ba pare saxaaba yi ni waxoon lool nag ñu gisaat ne ñun li ñu def jaaduwul na si ñu rëccu quoi yonent bi alayhi salaam ne woon lii ñun mu laaj ñu suñu xalaat ñu wax la lu wuteeg lool gis na ñoom li ñuy rëccoo nee naafiq bi lan la wax mu génn ba ci biti xam ne fii lay la Abu Sufyan a mobilisé tout Quraysh sawaay way way tay xare tay mu tàng mu ne waaye fii sax xeex du fi am ko waa ba pare mu tekki xoolal wax ju ñaaw jam waxoon ah ataahum muhammadun wa asaani waaw yonent bi mu ne waxul sax no wallahi wal iyaadu billah abdallah ibn ubay ibn salul ra'su nifaaqi bil madina ah président naafiq yi mu ne yonent bi alayhi salaam daf dafa topp xale yi xalaatu xale yi mooy ma man xoolal mooy ma waa asaani mu ne yonent la sa ñooñu wax lool ak i taalibeem ay taalibeem ñoo àttana wax yii moom faatu na moom mais taalibeem yi desul dañu woon di fa ne looloo tax Seydina Omar ne woon ku fi wax yonent bi aleyhi salaatu salaam génn àddina ma faat la parce que naafiq yi il yonent bi aleyhi salaatu salaam balaa génn àddina foog mu jeexal naafiq yi waaw kon loolu naafiq yi ko wax waqiila gi imaam ah, <laughs> al di wax loolu nag moo ne. <laughs> waaw <laughs> te tamit xam nga lool euh, <laughs> lu ama am solo la voilà parce que riwaay baaxul même bu dee mu ngi wax feneen mu ngi wax ci kitaabul maghazi yi ci baabu ba'thi nabi sallallahu alayhi wa sallam Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma fi maradi alladhi tuufiya fiihi kene affaire bi al imaam al ibn al jawzi dina am beneen côté boo xam ne dina amaat discussion bu mel nii loo xam ne war nañ ko tax tamit waaw mooy euh, loo xam ne euh, al imaam Ibn Taymiyya moo wax moo am lu mu wax ne euh, bon ci nettali bi am na lu ci gaay wax loo xam ne moom dafa jàpp ne lii demewul nii imaam alxaafis nag moom àndul ci waxam googu ne ñàkk a deme nii mais moom fi mu teg waxam ji ne tegul yi mooy sanad yi ñu la wax yi nga xam ne <laughs> foofu la lay waxe ne imaam Nasaan da ko solo ci loo xam ne amul sanad mais al-Waaqidi tudd na kook ñoo ñooñu mais loolu lañ lay wax ne même loolu <laughs> loolu moo dëgëru <laughs> mais dinañ ñëw ko taboog ak waxu al imaam Ibn Taymiya ak waxu taalibeem bi al al-Haafiz Ibn Kasiir rahmatullah alayhi waaye li ñu soxla woon fii pour l'instant mooy ne al imaam al li muy bañ fii looloo nekk mooy li nga xam ne moom la naan qiila am nañu ne que ñi wax loolu ñi jam. ne Seyna lu tax muy muy muy jiital Seyna Usaama ci ci kaw mag ñi nii ponkal yi kilifa yi mu am na ñoo xam ne nee nañ ñooñu mooy ci fii ñooñ innama kaana ta'inu fiihi man yunsabu ila nifaaq mu ne wa fiihi nadar walakin laysa fiihi la nadara fiihi mooy li am imaam alxaafis ne loolu nag mu ne la loolu am na liñ ciy seet loolu amul mooy déedéet amul luñ ciy seet dañ naan laa laa yaa imaamana mooy affaire bi amul nadar li anna parce que Ayyash mi nga wax ne am nañu ko tudd mais ñu ko tudd loolu moo dëgërul waaw ak tamit wa kaana min maslamatil fath loolu gis nañ ne def def la ci al imaam al xaafiz waaw lakinnahu kaana min fudala ay saxaaba voilà parce que euh, riwaaye imaam al Waaqidi dane euh, bi nga Ayyash duggee Euh, wax ci loolu ne moo lan moo tax muy kii xale bi ci kaw euh, muhajiruna yi mook ña ko wax Seydina Omar moo ko indiwaat ne ko eh lu tax ngay wax loolu yonent ma la saa saam tànn nga naan da ngay am loo ci loo ciy wax mais loolu lañ la ne loolu ci boppam moo amul loolu dëgërul te amul parce que ci riwaaye matruk la te loolu wax jooju kenn nu ci sukkandikoo comme ni al imaam al xaafis waxoon rek al waaqidi laa yontamadu alayhi idan farat fa kayfa idaa xuulif comme que duñ ci sukkandikoo nan lañ ciy sukkandikoo bu dee ne dafa wéet rawatina bu dee dafa wute mooy dafa wuteeg loo xam ne moom lañ xam ci diire gi mu leer nañ saxaaba yi xaasaahum kenn ci ñoom dew jam loo xam ne lu yonente wala saa teg mu ne ko du nii wala ay du lii lu dul mu nekk loo xam ne suggestion ne mais est-ce que voilà lool mooy mën nañu def lu mel noon ne est-ce que yonent ma lay saab lii mais di jam ba pare di ko defe feneen ba nit ñi ba ba di affaire bi ci noonu loolu ñoom sori nañ loolu radiyallahu taala anhum wa ardaahum moo tax lii nii fenn lu dëgëru kii ko wax kenn xamu ko ñi en xam nañ ne ci naafiq yi lañ waaw ñoom lañ xamee loolu te ñoom ñoo doon doxale noonu te ñoo fa ne newoon ñu nga fa woon kon ñoom lay doon kanta ayaas ci la woon loolu noonu dëgërul te wax nañ la li tax wallahu taala a'lamu bisawaabi wa ilayhi al mu des kon in tatanu ne bu dee ne ngeen fi ci jiital gi ma ko jiital faqad kuntum nekkoon ngeen tatanuuna doon jam fi imaarati abii ci jiital gu ma jiitoon bàyyi min qablihi lu ko jiitu woon wa aymullah loolu loolu lii lii nii dañ ciy jànge ne mooy protesté yi ñenn ñuy protesté parce que kilifa gi fal na waaw bu dee yonent ma lay mooy fal gaa yi am ñuy protesté loolu bul yaakaar ne keneen ku ñëw ci ginnaaw di nga fal kenn lu dul dina am ñu protester waaw dina am ñoo xam ne dañ naan pour pourquoi ñuy fal kii waaw da ngay gis président bu bu fal ab ministre ñu naan lu tax mu koy fal mooy foo jaar nit ñi mooy l'essentiel na nekk koo xam ne moom falu ko pour du népotisme taxul waaw déedéet mais bu ko falee te mu nekk koo xam ne ku ku capable la ku intègre la ku am compétence yi jeex na léegi nag waxu nit ñi tekkiwul dara ça ne parce que ñoom seeni wax fi ñu ko teg rek mooy ci seen li li li féete kaw seen seen gémmiñ gi foofu lañ koy teg en général wa hada la la la la yultafatu ilayhi kenn du ci tourner noo tax ay gaay yi loolu moom ku fiy wax moo tax it kuy ku kuy jam dara wala nga naan diw mii lu tax ñu fal ko war ngaa indi lu tax yow nga ne kenn waru koo fal waaw parce que mbokkam la noo dañ naan la après après est-ce que compétent na yow yow yow jamoo ko ci compétence am neewoo compétence compétent wul lan ngay wax mooy parce que mbokkam la après loo bëgg mu fal koo xam ne xamu ko moom mais homme de confiance nga soxla ab ministre boo koy fal mooy koo xam nga boo xam jikko ku ma xamul ngeen bëgg ma fal ko ma gis koo xam ne xam naa ko même ki ngeen ne xaw ma ko man dafa compétent mais man xaw ko mais ma xam koo xam ne sama mbokk la mais mu compétent mais man moom laay fal parce que moom laa gën a wóolu lu bëgg ma fal koo xam ne man xaw ma ko xamalu ko dara même bu dee ne ci kayit gi nii compétent man ki ma xam mu wóor ma ne kii compétent na man na ko moom laay fal ak lu nit ñi mën a wax loolu nag war nañ ko bàyyi xel bu baax ci suñu réew yii waaw moo tax yooyu moom du waxul dara <coughs> waaw ay lu tax mu fal kii mooy yàgg naa xew waaw <laughs> moom kay maa daama li ma la wax nii moo ci ne bu dee compétent na jeex na waaw bu dee yonent bi sallallahu mooy fal am ñu ciy wax kan ngay xalaat bu falee waaw moo tax xam nga ñun suñu réew yi dañu bëgg critiquer des fois da ngay gis ñuy critiquer nguur gi kat loo xamante ne nii vraiment jaru ko waaw ñu naan moom voilà bi mu faloo dafa ñëw ah dafa équipe am la indi mais lan ngeen bëgg réew moo xam ne noonu la demee système bi noonu la demee mooy kuy falu da ngay indaale sa équipe lu ngeen bëgg mu bàyyi fi ñu fi newoon naan xoolal il a changé les direct les les les les directeurs généraux waaw les CA. conseil d'administration mais yéen seen système a mel noonu système bi ñuy ànca sa waay moo demee noonu système bi ñuy dund ñun bi ñuy dund moo demee noonu waaw koo fi comme que euh, waaye yow lan nga bëgg yow ñoo xam ne presque ñëpp ay opposants lañ kenn neutralité amut waaw neutralité amut ku nekk am nga foofar te yow lañ la fa tege woon mooy pour nga jàppale ña fa ne woon ñoo ñu jëli leen fi loo bëgg ñu bàyyi leen fi ñoom koo xam ne suweem yi gën yi gën a ñaanam gi gën a gi gi gi gi gën a euh, mën a nangu bu ko amoon bo mooy yow yow ñu destituer la wala yow nga ñàkk sa nguur léegi koo lay bàyyi foofu ñu naan moo fi ne woon xoolal ñu jële ko fii mais dañ naan la seen système moo mel noonu waaw te kii ñëw manu ngeen koo wax dara bu ñëwee ñi mu xam lay lay fal waaw léegi yéen fenn ngeen ko mënoon a duggee est-ce que compétent nañ wala déet mais bu ñu compétent yooyu jeex na tamit lenn mën na am mooy am na liggéey yoo xam ne jarul yenn compétence yu rëy yi te tamit bu dee ñi fi compétent wóoruñu kenn du leen fi jot fal waaw <laughs> waaw mu dee ne ki compétent wóor defu ko tamit kenn du ko fal waaw kuy compétent bu wóorul kenn du ko fal kon loolu la mooy am na yoo xam ne eh ben eh lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg waaw bu dee ne alayhi salaatu wassalaam mooy kii am ñuy am lu ñuy wax <laughs> ah kon nag am na yoo xam ne te nit ki bu wóorul kenn du ko fal waaw na compétent na nekk compétent ku ko neex na nekk compétent lu ko neex waaye nag mbir mi fokk nga wóor qaala ja'alnii al ardi inni xafiidun waaw bi ëpp solo mooy mooy mooy kii bi mooy ñaar yépp solo mais bu dee ne nit ki wóorul <laughs> ku wóorul dénk koom réew nga set surtout bu dee loo xam ne nit ki bu ci newee quelque kii nga boole kook ñoo xam ne ñoom compétent lañ ñu koy coacher dina baax après dinañ ko former ñu yóbbu leen foofu ñu former wu foofu waaw nga boole kook ñooñ ki compétent wóorul nga teg ko fële <laughs> waaw kon nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl waaw bu ngeen jamee moom mii jiit gi nga xam ne moom laa ko def njiit xam leen ne doon ngeen jam kon lu jiitu woon njiit ga ma defoon njiit ki nga xam ne mooy baayam moom Seydina euh, euh, Usaama ibn Zeydin alxibbu ibnu alxibbi radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma léegi ah mu ne kon côté boobu wa aymullah in kaana la xaliqan lil imaara waaw dañ ciy xam ne kon jiit tekkiwul ne ci ëpp at moom lañuy ñuy fal <laughs> waaw wala ki ëpp at moo war a jiite wala sàngam fii boo xam nga yonent bi alei saatu salaam mi ñu jàngal ne nañuy respecté mag ñi tey weg gone yi tey yërëm gone yi di weg mag ñi moom ci boppam moo jël Seydina Usaama jiital ko ci ci ci ci ci ci ci ci saxaaba yoo xam ne yu màgg lañ ñoo xam ne ñu màgg lañ ñoo ko mag fuuf waaw kon affaire bi mooy ne lan gis nga moom fi mu ko teg in kaana la xaliqan li imarate voilà mooy compétent na ngir jiite c'est tout kon post yépp ci compétence la war a tegu waaw bu ñu bëggee suñuy mbir di dox dañuy xool ku nekk amul bon nañ ko ko jox parce que walla bon moom moo non nañu xool ñi compétent inni xafidun alim le Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam waxoon waaw waaye bañ bàyyee loolu dëkk ci népotisme gi yaa ma neex ñoo bokk ñoo far mu ne fi mu xam ne moom it lu man di def kenn du ko tëj parce que boo gaa yi lañ naan boo ko tëjee tëj sa bopp ndax sa deret la yéen yéen a bokk kii lu takk ci deram taq sa der ah ñu ne fi rek ñu jiital ko fenn muy këpp alalu réew mi di def lu ko neex waaw <laughs> te lay sa xal moom moom moom du du xaliqan li li imaara waaw kon nag affaire baa ngoog léegi nag. bi yonent bi aleyhi waxee li sariya bi nii ah nit ñi continuer di waajal nit ñi continuer di waajal al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi soloona ci sanad boo xam ne nii la ko waxe mu ne moom al imaam ibnu isxaaq raxmatullah alayhi wa xaddatani muhammad ibn jaafar ibn zubayr an urwa ibn zubayr radiyallahu anhum wa gayruhu min al ulamaa mu ne wa xaddatani nettali na ma moom al imaamu buni Isxaaq wal xadiisu mursal waaw ah, mursal la boo xam ne saxiix waaye mooy dafa am rupture ndax nettali bi ci Seydina Urwa ibn Zubayr la yem mu ne wa xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr mu ne nettali na ma Muhammad ibn Jaafar di doomi Jaafar boobu di doomi Zubayr an Urwa ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anil jamii wa ghayrihi wa ghayruhu min al ulama ak ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim lan lañu wax anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam istabta an-naas fi ba'th Usaama ibn Zayd wa huwa fi waj'ihi mooy comme li al imaam ibn Saad wax sànq waaye xoolal li riwaay bii wax mu ne ñooñu ñoo ko wax ñoo ko nettali ne ci càllaleen bii mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu waajalee armée bi dafa am ñoo xam ne mooy ñu réticent nit ñi daa ñu ci réticent mooy ñu la waxoon sànq fekk mu ngi ci feebaram bi fa xaraja aasiman ra'sahu xatta jalasa ala al-minbar gis nga mook bu imaam ibn Sa'd bi niroo nañ mu génn takk bopp bi ba ni muy tooge ci kaw minbar bi wa qaala mu ne leen mu ne waqad kaana an-naasu qaalu fi imrati Usaama amara ghulaaman hadathan ala jillati al-muhaajiriin wal ansaar boo gisoo moo ko riwaay bi ñu jóge sànq presque benn la mu ne am fekk daa am li tax mu euh, génn malgré ni feebar bi metti ñëw ngir wax ak nit ñi mooy dafa am ñu wax ñoo xam ne dañoo jam moom la xadiisu saxiixayni bi di wax naan ta'anu daa am ñoo xam ne fa ta'ana an-naasu fi imaaratihi mooy lenn ci nit ñi ci naafiq yi daal di jam le fait lu tax ñu muy muy muy jiital kii lan lañ doon wax mais amara ghulaman hadathan ala jillati almuhajirin wal ansar mais yonent bi alei saatu salaam day jiital jeune boo xamante ne nii gone goo xamante ne nii ah ab jeune ci kaw gën jaa ponkali muhaajiruun ak lamsaar yi dinañ ñëw côté bii liñ la doon wax sànq al imaam ibnu Taymiya li mu doon wax dinañ ñëw côté bii insha allahu léegi mu ne fa xamida allaha wa asna alayhi bima huwa lahu ahl mu toog ci minbar bi moom sallallahu alayhi wa sallam fa xamida allaha mu daldi sant buur yàlla tabaaraka wa taala wa asna alayhi mu daal di koy bàkk li nga xam ne moo yell ci moom bima huwa lahu ahl summa ginnaaw gi qaala mu ne ayyuha nnaas éeyéen nit ñi anfidu ba'sa usaama fala amri la in qultum fi imaaratihi laqad qultum fi imaarati abiihi min qablihi wa innahu la xaliiqun lil imaara wa in kaana abuuhu la xaliqan laha shaahidu xadiis bi gis nañ ko sax imaamul Buxaari bi ñu gisoon sànq ah wal xadiisu qad rawaahu shaykhaani wa kadaalika al imaamu Ahmad wa Tirmidhi kamaa sabaqa an dhakarnaa mu ne ayyuhan naas, yéen nit ñi anfidu ba'sa Usaama exécuté leen yebal gi ma yebal Usaama mooy arme bi na ko continuer fala amri wat naa ko ci suma dund gi man rasulullah alayhi afdalu salaatu fi imaratihi bu dee da ngeen a jam jiit gi ma ko jiital de laqad fekkoon na qultum ngeen waxoon lu jiitu fii imaarati abiihi min qable li jiitu woon jiita jiital gu ma jiitaloon baayam lu ko jiitoon moom nii di Usaama radiyallahu anhuma wa innahu la xaliqun lil imaara waaw te moom Usaama mii wat naa man rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam ne ku yelloo la nekk ki nga xam ne moo jiite armée bi ak jiite lu ma ko mën a jiiteloo wa in kaana abuhu la xaliqan laha te wat naa ne te ak a koo nekkoon ak a moom itam jiite waaw wa in abuhu la xaliqan laha qaala al imaamu ibn mu ne thumma nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa wankamasha nnaasu fi jahaazihim wastu'izza bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa xaraja usaamatu wa xaraja jayshuhu ma'ahu hattaa nazaluu al-juruf min al-madiina alaa farsakhin fa duriba bihi fa daraba bihi askarahu wa tataamma ilayhi nnaas wa thaqula rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa aqaama usaamatu wannaas liyanzuruu ma allahu qaadin fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne summa bi mu leen waxee lool nag summa ginnaaw gi nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi mu toogee ci minbar bi lii la wax nit ñi ah après mu wàcc nit ñi nag daldi jublu nag waaw daldi nag jublu ci euh, waajtaay gi waajal arme bi dëgg-dëgg nag wastu izza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy feebaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam gina yokku nag di tar fa xaraja usaamatu comme que wax na anfidu ba'sa usaama seydina usaama génn ànd ak nit ñi wa xaraja jayshu wa xaraja jayshuhu ma'ahu hatta nazalu al-juruf armée bi génn ànd ak moom ba nañuy escale wàcc def escale fi nga xam ne mooy al-juruf mooy fii eh, riwaaya imaam ibn Sa'd bi waxoon sànk rahmatullah alayhi min al madina sorowul madina hein mu daldi escale foofu armée bi taxaw foofu waaw léegi nit ñi nag di ñëw mooy léegi nit ñi nag di ñëw di rallier di parisi entre loolu lépp fan yooyu yépp feebaru yonent bi aleyhi salaatu wa salaam gina accentué wu gina gina tar fa aqaama usaamatu wannaas li yanduruu ma allahu qaadin fi rasulillah mu ne seydna usaama ibn zeydin radiallahu anhu daal di def escale nag taxaw foofale ngir xool ana lan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lan la buur yàllay dogal ci mbiram ndax mbir mi tar na waaw imaam ibn Saad radiyallahu taala anhu rahmatullah alayhi nee na moom euh, euh, léegi bala ñoo àggale foofu nañ ñëw ci côté ñi nga xam ne ñoo rallié woon nooñu euh, te imaam ibn Isaaq doon wax naan fan tadaba ah bi bi bi bi yonent bi bi bi kii mu daldi di wuyu mbooloo mu bari ci muhaajiruun al awwaluun yi kenn manquéwul fa awaba wa awaba maa Usaama al muhaajiruun al awwaluun bi ñuy waajal ne euh, riwaay imaam ibn Sa'd bi xam nga cité ñi nga xam ne ñoo ci bokkoon hein nee na bokkoon na ci bokkoon na ci ñoom abu bakar seydna abu bakar wa umar ak seydna umar bnu alxataab wa abu ubayda bnu aljaraax wa saad bnu abi waqaas wa said bnu zeyd wa qataada bnu nu'maan wa salamat bnu aslam bnu xariish radiyallahu anhum eh, lii nag waxoon nañ la ko bi ñu doon door a tudd tudd affaire bi euh, ci euh, baaxi Usaama bi ñuy commencé baabu mar euh, ci ci buntu yii ñu nekk mooy dernière bi ci siira bi di wax ci wàllu feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax ci feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak génn àddinam al imaam waxoon nañ la ne al imaam al xaafiz ibn Kathir dane woon ah dane woon waqad intudiba kathirun min alkibaar min almuhaajiriin alawwaliin walansaar fi jeyse fa kaana min akbarihim Umar bnu alxattaab wa man qaala inna abaa bakrin kaana fiihim qad faqad galita fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ishtadda bihi al-maradu wa jayshu usaamata muxayyamun bil juruf bil jurf bil juruf wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam abaa bakrin an yusalliya bin-naas kamaa saya'tii fa kayfa yakuunu fil jayshi wa huwa imaamul muslimiina bi idni bi idni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min rabbil aalamiin mu ne woon moom mii mu ne woon euh, ñii doon wuyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon rallier di bokk ci armée Seydina Usaama bi bokkoon na ci ñu bari ci muhaajiruuna yu mag yi ñu njëkk ñi ak waa Ansaar mu ne moom al imaam al kii ginoon a ci ñooñu moo doon Seydina Umar ibn xattaab radiyallahu anhu wa man qaala inna Abaa Bakrin kaana fiihim képp nag ko ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhum ci ñoom la bokkoon faqad ghalita kooku dafa juum lu tax fa inna rasulallah ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ishtadda bihi wa jayshu usaamata feebar bi dafa tar ci moom fekk armeb seydina usaama bi muxayyamun bil juruf muy woon juruf foofu ah ci biti Medina noonu waqat te kat amara fekkoon na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fan yooyu yépp comme ni ñu ko gisa woon ñun doon digal Seydina Abu Bakar an yusalli naas muy jiite nit ñi mais kon fa kayfa yakunu fil jaysh wa huwa imaamul muslimiin nan la mën a bokk ci armée usa Seydina Usaama bi te moom mooy imaamu jullit ñi moom la Yonent bi alayhi salaam di wax saa su ne na jiite saa bu ñu waxee saa bu ñu saa bu ñu waxee saa bu ñu waxee mu ne saa bu ñu waxee mu ne kaay. kaay woo leen abu bakar muru aba bakrin fal yusalli binnaas digal leen seydna abu bakar bu ko defee muy jiite nit ñi ana naka la mënoon a nekk ci armée bi loolu ku ko wax dangaa jum waaw mu nekk imaamul muslimiin bi idni rasulillah ci digalu yonent mi aleyhi salaatu salaam min rabbil alamin tukkee ci borom bindeef yi kon nan la fi mën a bokke am na lum ci teg mu ne walaw furida waaw mu ne sax même bu ñu supposé woon annahu kaana xadin tuddi ba mahum te ne na ci ñi nga xam ne waxoon nañ dañuy bokk moom Seydina Siddiq ci armée Seydina usama bi ànd ci faqad istathnaahu ash-shaari'u min baynihim bin-nass alayhim lil-imaamati fi as-salaati seppee na ko ci mooy même bu doon ne moom bokkoon na ci ñooñu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko xëcc boole ne ko déet kii moom bokku ci daldi di ko ciy seppee excepté ko min baynihim ci seen biir bin nass alayhi ci li nga xam ne moom la yaxal wax lil imaamati fi ngir moom mu jiite li nga xam ne mooy julli allati julli bi nga xam ne hiya moom akbaru arkaanil islaam mooy ponk lislaam yi mooy bi nga xam ne moo ci gën a màgg moo ci gën a rëy waaw kon moo naa al imaam al xaafis ibn Hajar yooyu al ibn Kathir ne non non Siddiq ku ne ci la woon boo dangaa juum même bu dee riwaa imaam ibn Sa'd bi dëgërul voilà <laughs> waaye it li mujjee wax it lu ñu mën a xalaat la mooy même bu ci bokkoon ginnaaw yonent mi alayhi salaam moo ko ci seppee excepté ko ci le fait que ko digal leen ko moom muy jiite mooy mënula bokk kon ci armée boobu loolu nag la <clears throat> al imaam al xaafis xajar di wax ne kanta eh, euh, ki euh, sëriñu al imaam al xaafis kathir bii nii di al imaam ibn taymiya moom moom non seulement moom dafa dàq ne seydna abu bakar ci la woon mais dañ ne seydna tamit bokkul woon ci ñooñu moom la al imaam al alxaafid ibnu xajar naan waqad ankara ibnu taymiya fi kitaabi raddi ala ibni almutahhir an yakuna abu bakrin wa umaru kaana fi ba'thi usaama mu ne lii nii nag ñu euh, fekk moom da wax quoi dafa ñëw euh, daal di résumé li waa ahlu siyar wax nii li ñoom imaam ibn Sa'd wax waaye boole kook tamit li imaam al imaam euh, al euh, ibn Isxaaq wax waaye imaam al-Xaafid ibn euh, tem nga foog ne bi muy tudd naan bokkoon na ci Abu Bakar Seydina Abu Bakar loolu tem nga foog ne Omar Seydina Abu Ubayda Saad Saad ak Saïd ak Qataada muy muy mooy Seydina Euh, Qataada ibnu Nu'maan ak Sa'iid ibnu Zayd ak Sa'd ibnu Abi loolu dangay ngay foog ne imaam Ibn Sa'd ko wax mais imaam Ibn waxul lool imaam Ibn Sa'd moo ko wax. voilà imaam Ibn Sa'd moo ko wax moo tax imaam al bu mu paree da ne wa da ne lii nii waqad qassa ashaabul maghaazi qissatan fa laxastuha mu ne lii nii ma leen ma résumé nii. waa asxaabul maghazi mooy waa euh, siira ñoom ñoo ko tudd man nag maa ko résumé nii léegi nag bi mu waxee lool la ne waqad antara ibnu taymiya al imam ibnu taymiya rahmatullah alayhi al dane fii kitaab yi téere boobu ar radd ala ibnul mutahhir delloo di radd ibnul mutahhir dane mooy di dàq wax yi mu wax moom <laughs> an yakuna abu bakrin nee na moom dafa bañ ne abu bakr seydina abu bakar bokku ci woon seydina omar bokku ci woon waaw non lii moom c'est impossible waaw léegi nag al imaam ibn euh, al xaafid ibn xajar euh, euh, moom dane wa mustanadu ma dakarahu ma axrajahu al waaqidiyu bi asaaniidihi fi al maghaazi wa dakarahu ibn sa'd awaaxir tarjamati an nabawi an nabawiya bi geyri isnaad wa dakarahu ibn isxaaq fi siirati waaw mu ne wa musnadu wa mustanadu ma dakarahu la nga xam ne mooy wéeruwaayu nag la ibnul mutahhir wax parce que du lii kii wax nu mu tudd imaam ibnu taymiya parce que imaam ibnu taymiya la ñoom imaam al-Waaqidi wax loolu la ne loolu demewul noonu waaw dane loolu noonu ku fi ne seydna abu bakar ak seydna omar ci armée boobu lañ bokkoon demewul noonu waaw mais dinaa dinaa ñëwaat ci côté boobu noonu insha allah nañ wax li al imaam alxaafis wax ba pare mu ne nag moom li mu li mu sukkandikoo ba wax loolu te imaam nu Taymi ñëw di ko dàq mooy eh, maa axrajahu al-Waaqidi li imaam al-Waaqidi daal di solo bi asaaniidi yi fil maghaazi ci ay càllale moom laa doon wax ne imaam Ibn Sa'd moom la doon wax xaalu sanad yooyu. mu jël woon ci sëriñam bi mu ne wa zakara ibn Sa'd imaam ibn Sa'd tudd na ko ci awaaxiru tarjamati nabawiyya bi ghayri isnaad mooy fin wu tabaqaat bi nga xam ne moom la jagleel ci yonent bi dundu yonent bi alayhi salaatu salaam sinon ak tabaqaat dafa gudd waaw mooy deuxième tome bi la te ak ay tome yu baree baree la deuxième tome yi ci la tudd tome ak deux ci lay tudd histoire yonent bi alayhi salaatu salaam li ci des lépp ah tom yi ci des lépp day wax histoire yi tegu après hein mu ne foofu imaam ibn Sa'd tudd na ko bi gayri isnaad te loo xam ne amul càllale loolu laa la doon wax ne imaam ibn li tax foofu càllaleem c'est que da koo waxoon da ne woon xaalu nee nañ te mooy même càllale yi sëriñam muy yu imaam euh, al-Waaqidi te loolu moo tax mu naan xaalu nee voilà <laughs> léegi mu ne wa. kon bi ghayri is wa dhakara ibn Ishaq fi sirat al mashhura imam ibn Ishaq tudd na ko mooy lenn li te imam ibn Ishaq li mu tudd moom lañ la tuddal léegi wax nañ la ko ci siratu ibn Hisham moo ci la doon wax ne hein euh, yii nii yépp hein dhakara dhalika kullu ibn al-Jawzi fi al-muntazam jaziman bihi waaw mu ne ki nga xamante ne nii mooy eh, imaam ibnul jawzi tudd na lii lépp ci téereem boobu almuntazam tudd nañ ko fi bi ñuy tàmbali siira eh, ki eh, bunt bii nii téere ah, téereeb siira la bu imaam ibnul jawzi daal di bind alhambali rahmatullah alay jaasiman bihi daal di ciy dogu wa mu ne wa zakara alwaaqidi imaam alwaaqidi tudd na wa axrajahu ibnu asakir ibnu asakir tudd na ko min tariqi yi mais ci yoonu yoonu kan yoonu al-Waaqidi ba léegi maa Abi Bakr wa Umar boo xam ne dane foofu mooy liñ la wax léegi rek mooy mooy riwaay imam ne Sa'd yi kenn Seydina Abu Bakar ci la woon Seydina Umar ci la woon Abu Ubayda ibn al-Jarrah Seydina Sa'd ibn Amr ibn Nufayl Salamat ibn ah, Aslam Qatada ibn Nu'man ah ngi noonu léegi nag loolu loolu lii mooy liñ tuddoon sànk léegi imaam Ibn Taymiyya dafa ne lii nii moom de toute façon waxuma la Seydina Abu Bakar kese waaye Seydina Omar sax da cee bokkul woon am na am na nag lu al imaam al Bayhaqi solo parce que euh, lii nii bi nga xam ne ci la deme nii euh, euh, liñ doon liñ war nañ wax liñ bëgg a wax nii ba pare al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo ci dalaa'ilu nubuwa non non non Ibn Asakir moo ko solo ci yoonu ah, al imaam al Bayhaqi mu solo mu jaar ci yoonu al Firyaabi mooy taalib imaam al Buxaari boobu mu ne haddasanaa Abbaad ibn Kasiir an Abi Zinaad ah, an al A'raji an abi hurayra radiyallahu taala an annahu qaal foofu dinañ ñëw ci loolu noonu hein <coughs> ah, loo xamante ne nii mooy eh, amaana dina xawa a dëgëral fii sauf que sauf que mooy bu dee ne ki nga xam ne al imaam al xaafis ibnu Kasiir dane Abbaad ibnu Kasiir bii ah bu dee ne mooy mooy mooy ah ar-Ramli Abbaad ibnu Kasiir mu ne Abbaad ibnu Kasiir mii nekk ci càllale bi adunnuhu ar-Ramli yaakaar naa ne ar lii la man moom laa ko teg li riwaayatil Firyaabi anhu ndax li al imaam al Firyaabi li taalib imaamul Buxaari yi boobu daal di jële ci moom bokk ci moom moo jële ci moom saxiix bi anhu wa huwa mutaqaaribul xadiis mooy xadiisam bon euh, mutaqaarib la quoi mooy il n'est pas bokkul ci ñi nga xam ne ci asiqaatul asbaat waaye mooy dafa nekk ab ju xaw na diggu ko quoi mais daal xadiisam daal mooy euh, euh, xaw na jege maqbul tuuti waaw fa amma al basri waaye bu dee am Abbaad na Kathir bii mooy al yi basri al thaqafi kooku moom matruk la moo tax fii bu dee nekk kooku la moom moom matruuk la bu dee kii nag mooy tane na mooy man naa ñëw di xaw a appuyer wax ji mais xoolal li nga xamante ne moom lañ la doon wax mooy mooy al imam euh, kii euh, léegi arme bi nan la mujje parce que loolu moo ñu soxal tamit mooy arme bi ana nan la arme bi mujje finalement dañ naan la arme bi. Euh, imaam ibn Sa'd nee na te loolu mooy fi mu ko waxewoon woon sànq euh, mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxee lool fekk nit ñi nekk al jurf armée bi mu ngi escale al jurf yonent bi aleyhi salaatu wasalaam feebar bi metti lool bi naan anfidu ba'sa Usaama mu ne fa lamma kaana yawmul ahadi ishtadda bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam waja'uhu fa daxala Usaamatu min ah, mu'askarihi wan-nabiyyu maghmuur wa huwa al-yawmu alladhii labduuhu fiihi fa tatta'a Usaamatu fa qabbalahu fa qabbalahu fa qabbalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yatakallam fa ja'ala yarfa'u yadayhi ila as-samaa thumma yada'uha ala Usaama qaala fa araftu annahu yad'u li mu ne moom al imaam ibn Sa'd mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi feebar bi taree noonu ba mu waxoon leen loolu ci lim leen wax sànq ne anfidhu ba'tha Usaama exécuter leen jàllal leen wóyal leen li ngeen xam ne mooy yónni nga xam ne moom laa yónni ki nga xam ne mooy Usaama ibn Zaydin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw mu ne bi nga xam ne ci la lënd bi jot ci la lënd bi jot Seydina Usaama dafa ñëw altine bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam di génn àddina dafa ñëw dugg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha fekk yonent bi alayhi salaatu salaam feebar bi jàpp na ko ba daanaka mu ne mooy bés bi ñu ko defee ladduuhu mais loolu gis nañ ne du bés bi waaw mooy bés bi ñu ko defal woon médicament bi ba mu ne woon lan ngeen ma defal ñu ñu ne dañ laa defal la la duut bi lañ la defal mu ne est ce que defuma loo doon signe ne leen bu leen ma ko defal ñu ne ko ah karahiyatu marid lid dawa loolu gisoon nañ ne du fii de toute façon riwaay bi càll leen wérul waaw mooy riwaay bi mu ne xaalu moom imam ne Sa'd mu jële ko ci riwaayaay sëriñam bi di al imam al-Waaqidi wa huwa matruuk moo tax riwaay bi wérul xam gis nañ ne ladduuhu boobu sax xadiisu sayyidatu Asma bintu Umays bi day wane ne kër sayyidatu Maymuna la mooy ba ko feebar bi njëkkee daaneel daaneel bu metti ba mu woo soxnaa bi nekk ngir ñu bàyyi ko mu nekk kër sayyidatu Aïsha eh, ba nu yàllay def après ci feebar beeg yooyu jour boobu la woon bi voilà <laughs> mu ne kon fa ta ta Seydina bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam feebar baa ngi tar lool nee na Seydina Usaama radiyallahu daldi eh, eh, nim sëgg daldi fa qabbalahu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yatakallam mu daldi fóon yonent bi alayhi salaatu salaam waxul woon ndax feebar bee metti woon ba manul woon a wax fa ja'ala yarfa'u yadayhi ila as-samaa moom mu jël loxoom yi di ko yëkkati ci kaw asamaan si mooy yonent bi alayhi salaam thumma yada'uhu ala usaama di ko yëkkati ci kaw di ko teg Seydina Usaama nee na fa araftu annahu yad'u lii ma xam ne yonent bi salaam loolu dama doon ñaanal waaw léegi nag mu ne wa raja'a Usaamatu ilaa askarihi ilaa mu'askarihi thumma daxala yawmul mu ne après non yow lu mu waxoon sànq falammaa kaana yawmul ahadi ishtadda bi sallallahu alayhi wasallam waja'ahu fa daxala Usaama non bésub dimanche bi la waxoon ne la lii xewoon ci la ñëwoon ci moom fekk mbir mi tar lool ba mënul woon a wax mu yëkkati loxo yi ci kaw asamaan di ko teg di ko teg mu xam ne nee na damay ñaanal mu ne Seydina Usaama delluwaat ci al-Jurf fa nga xam ne fa lañ escaloon summa daxala yawmul isnayn nee na bi lundi bi jotee nag wa asbaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mufiiqan yonent bi boobu laata muy gaañ ci jour bi dafa amoon tan goo xam ne ba nit ñi foog ni wér na waaw salawatullahi wa barakatuh alayhi salawatullahi alayhi wa barakatuh fa qaala lahu mu ne seydna usaama ughdu ala barakatillah fa waddaahu usaama wa xaraja ila mu'askari fa amara an-naasa bir mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ñëwaat di ko seet si ci lënd bi laata muy dem fekk mu mu tane lool ba wax ak moom ne ko wëyal ci barke borom bi subhaanahu wa taala mu tàggo Seydina Usaama tàggatoo ak moom génn dem al jurf ngir nag ñu commencé nag dox ilaa Sham ñu dem armée bi ñu dem Sham nee na fa bay baynama huwa yuridu ar ar rukub ba mu naree war nag ci la ko yaayam. yónnee ndaw di ummu ayman radiyallahu anha ndaw benn ummu ayman dëkkal ko ne ko inna rasulallahi yamuut ne ko yow usaama ndaw yàlla li kat mu ngi waaj a faatu kon nag ci la ñëwee ah mu ne fa aqbala wa aqbala maahu umar wa abu ubayda fantahaw ila rasulillah ci la mbooloo ni seydna omar daal di ñëw moom seydna usaama mu mu def demi mook seydna omar ak ñoom seydna abu ubayda radiyallahu ba ni ñuy ñëwee ci yonent mi aleyhi salaatu salaam hmm, fekk mu gé muy génn àddina waaw loolu après mu ne ci la armée bi daal di ñëwee ñëwaat yonent mi aleyhi salaatu salaam génn àddina armée bi ñëwaat avec armée bii nii bi yonent mi aleyhi salaatu génne àddina riwaay bi ñu la doon wax sànq bu al imaam ibn Asakir te mu jële ko mu jaar ci yoon al imaam al Bayhaqi tañ naan la Abbaad ibn Kathir boobu li imaam ibn al Haafiz ibn Kathir wax moo ci nekk waaw bu dee kenn ki la bon man na ça peut passer quoi waaye bu dee ne keneen ki moom matruk la moom boobu kon dane moom abba al-Firyaabi dane xaddathana Abbaad ibn an Abi Zinaad an al an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaal bi yonent bi alayhi salaam génn àddina naafiq yi ñu ngi ci sariya bi parce sariya bi dafa continuer Seydina Abu Hurayra nee na wax <laughs> dafa wax ne wallahi alladhi laa ilaha illa hu lawlaa anna aba istuxlifa maa ubida allah en fait euh, abu hurayra radiyallahu da doon wax naan wat naa ci yàlla mi nga xamante ni boroom bi nga xam ne amul beneen boroom ku dut moom bu seydinaa abu nekkul woon xalifa yonent bi aleyhi salaam bu dul moom moom moom bu fi keneen newul ku dul moom wat naa ci yàlla ne man Abu Hurayra maa ubidallah kenn du buur yàlla fii al araj Abu Hurayra wax lool ba pare waxaat ko wallahi alladhi laa illa hu lawla anna Aba Bakrin istukhlifa maa ubidallah répété waat wat naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul moom bu seydinaa abu bakar nekkuloon xalifa kenn dootul jaamooti yàlla summa qaala thalitha ba pare répété ko ñetteelu yoon répété ko ñetteelu yoon fa qiila la bon ñu ne nag am bon ñu ne seydinaa abu hurayra mii nag ñu ne ko ma yaa aba hurayra ah Abaa Hurayra nag doy na ko waaye yow nag bi sëriñ bi nag yow daa mel ni lii ngay wax nii bàyyi woo ci xel lool mooy la ah fa qaala seydna Abu Hurayra ne radiyallahu anhu inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wajjaha Usaamata bna Zaydin fi sab'imi'atin ila Shaam falamma nazala bi Dhi Khushub qubida sallallahu alayhi wa sallam fartaddat al arab hawla al madina fajtama'a ilayhi ashaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqaalu ya aba bakr rudd haa'ulaa'i tuwajjihu haa'ulaa'i ila ar-ruum wa qad irtaddat al arab hawla al madina faqaal wallazii laa ilaaha ghayruhu law jarratil kilaabu bi arjuli azwaaji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa radattu jayshan wajjahahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala halaltu liwaa'an aqadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa wajjaha Usaama fa ja'ala laa yamurru bi qabiilin yuriduuna al irtidaad bi qabila yuriduuna al irtidaada illa qaalu lawlaa anna li haa'ulaa'i quwwatan maa xaraja mislu haa'ulaa'i min indihim walaakin nad'uhum hattaa yalqaw ar-ruum falaqu ar-ruuma fahazamuuhum wa qattaluuhum wa raja'uu saalimiin fathabatuu ala al-islaam Eh, Seyna Abu Hurayra bi muy wax lool ñu ne ko bon sëriñ bi nag doy nag yow daa mel ni fii mu ne xamu li ngay wax yéeme ne ah mu ne leen ndawal yàlla lii de dafa waajal armée Seydina Usaama ibn Zayd fii sab'a mi'atin sept cent lañu woon ila Shaam ngir ñu dem Shaam ah. fa lamma bi di xushub bi mu wàccee bërëb biñ naan di xushub waaw mu nekk benn xur la doxu un benn guddi ak Medina boo jógee Medina dox lu tolloog un guddi benn xur la bu nekk foofu ba mu fa defee escale xubida rasulullah ci lañu faat yonent bi aleyhi salaatu salaam riwaaye bii bu wéree bu bu dee càllale bi li imaam ibn Sa'd kii wax moo tane yële waaw mooy bu dee li imaam ibn Kathir wax ci Abbad ibn Kathir mais bu dee ne loolu du du matruk bi mooy ne bii moom moom moo gën na ceeb càllale imaam ibn Sa'd bi ñu la waxoon sànq te xam nga càllale imaam bi mooy dane Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina euh, Abu Bakar bi nekkee xalifa dafa ñëw ne biñ ko falee dafa ñëw ne Seydina Usaama parce que mu waajuru na yi dina ko wax fii nañ ñëw ba fii nañ continuer mu ne bi ñu faa bi yonent bi aleyhi salaatu salaam kon bañ àggee bërëb boobu di di xushub ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la faatoo war taddatil arab xawla al madina arab yu bari mooy ñu bari daal di génn ci lislaam waaw ne dootu ñii moom dootuñ joxee di zakat loolu moom wér na moom mooy mooy mooy nekk murtad yooyu moom wér na ñii ne zakat dinañ def lépp waaye dootuñ joxeti zakat ndax suñu alal yii fama baalu Abu Bakrin comme niñ koy xool ay Abu Bakrin lan kan du joxe ñii ne dara lañ dul dëgg dootuñ julli sax mu ne faj tamaa ilay asxaabu rasulillah léegi nag saxaaba yi radiyallahu anhum daje nag ci sayyidina Siddiq nag ñu ne ko ah <coughs> yaa xalifata rasulillah yaa Aba Bakr waaw waay te ñooñu nag sayyidina Omar moo ne woon ci bopp bi moom dafa jàppoon ne bon jaysh bi yóbbu ko est-ce que ci ci jamono jii mooy dinañu ko def mais nañ bàyyi ba stabiliser mais ñépp a ngi génn ci l'islam presque gox yu mag yu bari sax maa màkk tuutee des ñu génn ci l'islam waaye Seydina Suhayd ibn Amr moo leen di retenir muy la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon boo fàttaleku woon Hudaybiya ba kii naan euh, Seydina Omar naan naan buddi kii Suhayl yi nga xam dañu war a mën a buddi bëñam yi rek ba ñu ko jàppee prisonnier yeneen tubaab yi saa ne déedéet bañ ko moo Badar loon bañ ko jàppee mu ne ko peut-être que moom dina taxaw taxawaay boo xam ne doo ko ŋàññi bés boobu mooy bés bii lii la ko yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doon doon xamal Allah waaw mooy ne bés dina ñëw Suhayl ibn Amr taxaw taxawaay boo xam ne yow Seydina Omar doo ko ci ŋàññi de mooy di ko di ko ñee lool waa Màkka bañ naree murtat moo taxaw ne leen é yéen waa Màkka ñun bokk nañ presque bokk nañ ci ñi mujjee dugg ci lislaam bu ñu bokk ci ñi ciy njëkk génn wax ak ñoom ba pare nag ne leen fii ci lislaam ji lañuy des nit ñi delluwaat ak seen xel ba ñu desaat ci lislaam <coughs> léegi nag tur tur mooy mooy xam nga lii day lay dislocation buñ la na comme bu doon dañ koy gam-gamle comme ab empire pour nga comprendre hein hein mooy jamono ji euh, pour rek histoire bu récent nga xaw a jëli affaire bi bi URSS di disloqué mooy bi URSS l'Union soviétique di di di tas ay Pologne di am seen indépendance Lituanie les pays du Balkan l'Ukraine ku nekk di jël indépendance am mooy Allemagne tamit nekk réunifié nekk benn Berlin est ak ouest amatut lépp nekk benn pays bu ci nekk Croatie ñooyu Croatie ci Balkan la bokkoon l'ex-Yougoslavie les pays du Balkan ak yooyu l'Albanie Monténégro pays yooyu Slovaquie Tchécoslovaquie ndax après Slovaquie après la mooy daal pays des Balkans de Tito léegi yow mooy jamono jooju est-ce que xaar nga ñi ñu naan la bon fekkoon Russe waa URSS yónnoon doon waajal ab guerre contre les États-Unis nga foog ne jamono jooju moo si opportun ñuy dem di xeex ak États-Unis ci jamono joo xam ne yow int politique intérieurement ñun suñu territoire gaayee gi ku nekk ngi détaché wu naan jël nañ suñu indépendance di fippu di di di di di di di jël armée ñii naan indépendant nañu lu nekk ñu wax ko est-ce que loolu <laughs> est-ce que loolu bokk <laughs> est-ce que loolu sawaay loolu est-ce que wóor na Seydina Abu Bakar nag saxaaba yi looloo leen ci jaaxaloon mooy mais nit ñee ngi nekk naaféq ñii di génn ci lislaam ñii di nekk ay yéeféer ñii naan dara dootuñ ci parce que seen yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina faible nañu romain yi jàpp ne ñoom it tey rek lañ leen di dóom parce que ne psychologique bi leen dal bu ñu leen di songu leen man arab yu bari jàpp loolu léegi looloo taxoon saxaaba yi ñu ci ëpp rawatina Seydina Omar radiyallahu anhu ñu ñëw ne yaa Aba waaye uh, sëy yow Abu Bakr yow xalifa bi yonente bi aleye saa salaam mais rudda haula ah mais ñii teeng leen a delloo armée Usaama bi mais yow da ngay tuwajjihu haula ila Rum waqad tard waqad arabu hawla madina mais nan ngay nan ngay jële ab armée bu toll nii di ko yóbbu rob muy Byzance ah l'empire romain byzantin nga koy yóbbu foofu alors que ñun Médina gii nii ñu nekk dañoo soxla protection parce que nag gars yi dañ naan dañ leen sëqatondoo benn yoon faat leen doom leen saay ci kii mu jeex parce que fii mu ne choc psychologique leen dal xamatuñ fu ñu ne réer nañu ñoom fii xayra waaw est-ce que loolu yaakaar nga ne da ngay jël armée bu toll nii ñun ñu soxla am armée yu baax mën a problème yu rëy yi xew Seydina Abu Bakar ne leen walladi laa ilaha illa hu illa walladi laa ilaha ghayruhu maa ngi wàcc ki nga xamante ni amul benn buur kurut moom law jarratil kilaabu bi arjuli azwaaji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma radadtu jayshan wajjahahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala halaltu liwaa'an aqadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Bakar ne leen maa ngi wàcc ki nga xam ne amul beneen benn buur kudut moom gis nga xeej yi buñ ñëwoon xàmp sax matt tànku nday jullit ñi mooy soxnaay yonent bi alayhi salaam sax bu xaj yi ñëwoon xattaa kilaab yi naafiq yeeg xaj yeeg lu man di doon bu ñëwoon sax faat leen ba jël seen tànk yi di yóbbu sax ah seen yeel yi di ko màttaka daw maa radattu jaysha usa jayshan duma duma delloo arme boo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko teg ba pare nañu anfizu jaysa usaam usaam comme niñ ko gisee sànq wéyal leen armée Usaama man sa yonent bi alayhi salaam la def lool man ma ñëw ci ginnaaw sama premier acte bi may teg la yonent bi alayhi salaam ne woon def leen ko ma koy dindi par par pour pour pour lan parce que la situation géopolitique à changé là là man Abu Bakar duma dindi duma delloo armée boo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko teg utal ko fa mu jëm objectif ne ko demal xarek noonu man du man a siddiq maa koy dindi wala xalaltu liwaan aqadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te duma fekki drapeau boo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ko teg takk ko teg ko nos ko jox ko ki mu koy jox ne demal ci xare man ma ñëw ci ginnaaw naan dama koy dil doo ko def mu ne Usaama demal waaw continuer kenn rek la ko moo tax riwaay yële dañ ne Euh, Seydina Omar la ne woon moom moom man nga ma ko fi bàyyil parce que dama ko so dama lay ñaan Usaama boo ma ko fi mënee bàyyil yaay xoolan ah, c'est pas de yow yaay décider sa armée la Omar ibn Khattab ci la lool mooy riwaay imam Ibn Sa'd yi ñoo wax lool hmm? rahmatullah alayhi mais dama koo soxla fii en tant que conseiller bu spécial bu la neexee nga bàyyil lool laa soxla bu dee loolu nga gis sinon mu ànd ak yow ah, ndax bokkoon na ci armée bi mu ne ko jëlal ba bàyyi ko Seydina Omar Seydina Abu Usaama mu ne nag gis nga Seydina Abu Hurayra mu ne falaa yamurru bi qabila gis nga armée boobu doonu loon romb benn tribu bi yuriduna al irtidaad ñoo xam ne bëggoon nañu ndax yépp tribu yi wax wax nañ la sànq ñenn ñi nee nañ dañoo ñëw xaaj l'islam bi de ne yii lañuy def duñu def yi ñenn ñi ñoom ñu ngi woon di di xalaat naan te ñoo def ni ñëpp waaye génn ci l'islam bi mu ne du romb benn tribu bi ci tribus arabes yi yoo xam ne amoon bëggoon nañu def ni ñeneen ñi lu dul dañ naan ah la am na li haula'i quwwa ma xaraja mithlu haula'i min indihim ne ya kon ñun rumeur yi ñu dégg ba ñenn ñu bari génn ci l'islam parce que amatuñ doole mais ñii buñ amul woon doole dinañ yónni armée bu toll nii en plus yónni leen ñi nga xam ne ñooy première puissance mondiale Rome Romain les Romains byzantins ñi nga xam ne ñoo mujj a gagné waa Kesroes waa Kisra waa l'empire perse ñii bu ñu amuloon doole dinañ leen yónni ñu ne léegi ñi ñuy def ñun daal nañu suspendre suñu décision ndax dañuy génn ci diine jëm déet buñ demee ba dajeeg romains yi bu leen romains yi gagné ñun ñu génn ci diine ji bu ñu gañee nag ah ñu xam ne kon nag la yonent bi aleyhi salaatu salaam de yoroon ñoom doole ji des na fi ba léegi walakin nad'ahum hatta yalqaw ar-rum waaye armée Seydina Usaama bi dajeeg romain yi faagaagal romain yi fa hazamuhum wa qattaluhum ñu faat leen faat yu tar wa rajawu saalimiin ñu dellu nekk ñoo xam ne nekk kenn nekk ci jàmm Seydina Siddiq fa sabatu ala al islam tribu yépp ak yu bare yoo xam ne jotoon nañoo génn ñu duggaat yi ba ñu gisee loolu ñu gis nga doxalal sunna sunna moom gis nga lu yonent bi saa saa ne nii la yow bul xool naan non géopolitiquement bon xam nga saay fii gis nga monde bi ni mel yaa les États-Unis tête nucléaire yu bari yu ñu yor ñoo yor économie bi ñoo yor gafaka gi ku ñu ambar embargo nga dee ku ñu xeelu nga xëm waay waay jile waay kon nag nan la ñuy def di fi doxal lan charian yi lan lé eh, saay dañ naan la xoolal ñun lanaa fi abi bakrin wa ashaabi rasulillah uswa am nañu modèle ci kii Seydina Siddiq kaa bu ñu mën a wax kaa yi mu doon dund moo ginoon a ñàng moo ginoon a ñàng moo tax Seydina ah, doon wax naan wàcc sama baay de dal na ko ci ay fitna bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina hein biñ fee mooy bi bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina nit ñi nekk ay murtad sama baay hein lamma qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hein wal hadith qad rawahu xalifatu ibn xayyat hein fi taarixe ci yoonu alqaasim hein mu ne di alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr ak amra radiyallahu taala an al-jamii an Aysata mu ne lamma qubida rasulullah bi nga xamante ne nii ci lañu ñu faat yonent mi alayhi salaatu ci la boo ci la yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina bopp irtaddat al-arabu qaatiba mais tribus arabes yu ñoom ñépp presque ñoom ñépp ñoo ñoo ñoo tubbi washrab washra abba nifaaq ak naa féq nag daal di daal di najaman nifaaq mooy mu feeñ-feeñ nifaaq gina ne lañ doon nëbbatu léegi nëbbatootuñ wallahi maa ngi wàcc yàlla <clears throat> man Aïcha laqad nazala bi abi wàcc na ci sama baay maa law nazala bil jibaali raasiyaati lahaadaha waaw wa saara asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ka'annahum mighzan matira fi hifshin fi laylatin matira bi ardin musbi'a fa wallahi ma ikhtalafu fi nuqtatin illa taara abi bi haddiha wa ghanaa'iha wa fadliha Allah waaw sayyidatu sa mu ne jamono jooju wàcc na ci sama baay ci ay nattu parce que moo jiite nit ñi lii lépp di dal boo dal moo ji mooy xalifa yonent bi aleyhi salaatu salaam loo xam ne bu ñu ko dóoroo bu tegu woon ci ay nattu montagne yu rëy yi konoon te kon la haadaha la haadaha konoon da koy damm buñ ko dóoroon ci montagne buñ ko ko tegoon montagne bi day tas du ko attan mu ne saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa mel ni dañoo mujjoon nekkoon ci foo néeg boo xamante ne nii ab puqus ah néeg boo xam ne bu dul dara waaw nga xam ne mais nekk mooy à à la porte de tous les ak toutes les waaw musbi'a foo xam ne gaynde yi wér leen mooy ñépp bëgg dal seen kaw parce que yonent bi saa saam génn àddina ñi génn ci lislaam bëgg leen ak faagaagal parce que c'est fini mu ne masuñoo fa wallahi maxtalafu fi noqta wutewuñ ci benn mbir bu xew illaa taara abi bi xaddiha lu dul sama baay bi abu bakar la ca gën a sell xalaat ba ca gën a sell la joxe te bañ ko appliquer looloo tax ñu génn ci allahu akbar allahu akbar wa anaiha wa fadliha kon nag affaire baa ngoog kon jaysu sayyidina Usaama nii la mujj deme mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy faatu jaysu bi génnagul ndax xabaar bi ginnaaw gi sayyidina Siddiq daal dina koy àggale mooy li mu jëkk a teg jullit ñépp kontaan parce que xa ñu mujj xam ne wallahi as-siddiq huwa al-muwaffaq kii mooy ki yàlla dëppale dëgg dëgg ci yiw parce que moom la mu gisoon kat ñun gisuñu ko woon parce que bu ñu toogoon naan nañ cee armée bi fii gars dañ naan gis nga dañoo feebul moo tax léegi dañuy défendre seen bopp mais le fait que mu continuer armée boobu moo tax waxu yonent ma lay sa sama ngoog mooy li ñu wax léegi topp nañ topp yoonam xool li ngay gis nii naan bu ñu ko defee dee ma ne <laughs> buur yàlla inna la nansura rusulana ak ñi gëm yàlla waaw buur yàlla nee na man sama ndaw yeeg ñi ñi ko gëm lañuy kii ah fil xayaati dunya ci àddina bi ak bés pénc waaw waaw mu ngi noonu mais nag bu ñu ko gëmul lii yëpp gëm-gëm la gëm yonent bi aleyhi salaam xam ne waxam du jaas sunnaam boo ci newee buur yàlla ah, mi ne wala yansuranna allahu man yansura buur yàlla mooy jàppale ku ko jàppale mooy ku ne ci yoonam mu jàppale la waaw kataballah la aghlibanna ana wa rusuli buur yàlla moo dogal ne mook ay ndawam ñooy féete kaw noonu la ko Seydina Siddiq gëme woon